fa yaqulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariyaa an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn waan abi muusa radiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu kaana yad'uu bi haadha ad-du'aa allahumma ighfir lii khati'atii wa jahlii wa israafii fii amrii wa maa anta a'lamu bihi minnii allahumma ghfir li jiddi wa hazli wa xata'i wa amdi wa kullu dhalika indi allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma axxartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'axxiru wa anta ala kulli shay'in qadir muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ndil ñu xadis bi muy xadis mille quatre cent soixante-seize ci suñu bunt bi suñu chapitre bi di baabu fadlu du'a bunt bi di wax ci ngëneelu ñaan ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis bi mu joon gis moo doon xadis mille quatre cent soixante-quatorze mu ne woon wa an abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhu annahu qaala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati qaala qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiira wa laa yaghfiru zunuba illaa anta faghfir li maghfiratan min 'indik banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu wara jàll ci xadis bi ci tegu comme niñ ko yëgle woon mooy xadis mille quatre cent soixante-seize mu ne wa an abi Muusa mu ngi jële ci bàyyi Muusa noonu dàkkantalam wa Abdallah ibn Qays la tuddoon al-Ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu ko ne moom kaana nekkoon na yad'u doon ñaan bi hada du'a doon ñaan ñaan gi mooy lan da doon wax allahumma yee sama borom ighfir li xatiyati yal nag mu jéggal samay rëcc rëcc wa jahli ak mag yi nga xam ne moom mooy ak ñàkk a xam waaw li nga xamante ne nii mooy jóge ci nit ki te li ko waral mooy ñàkk a xamam dëgg-dëgg diw nekk contraire xam-xam waaw akbar mu ne wa israfi waaye ak li nga xamante ni jaam bi mooy li yàlla rëdd ne yem leen fii mu daal di koy dépasser voilà lool mooy israaf ci jaam bi mu ne fii amri ci sama mbir ah wama anta ak maa ngi lay ñaan it nga jéggal ma li nga xam ne anta yow borom bi alamu bihi min nii yaa ma ko gën a xam ci sama bopp waaw ndax jaam loo xam-xam sa bopp sa borooma la gën a xam sa bopp waaw léeg-léeg nga def yoo xam ne yow doo ko sax conscient waaw moo tax hadith sayyidatu Aisha bi ñëw di ci tegu bi ci imam teg ah yeneen saa saam da wax allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal borom bi maa ngi ñaan Euh, di ñëw ci yow ko musal ma mbonuk loo xam ne lu ma jëf la ak ñàkk rafetu lu ma jëf waaye loo xamante ne jëfuma ko waaw kon borom bi mooy ci xam jaam bi dëgg-dëgg ak li nga xamante ne yow borom bi de yaa ma ko gën a xam wa ma anta a'lamu bihi minni li nga xam ne yaa ko gën a xam ci man waaw lu ma xam sama bopp tamit loolu mooy yi ma xamul mais yenn yi nga xam naa leen mais li ma xam yàlla ma ko gën a xam ci saa bopp bi <laughs> voilà kon mu ngi noonu allahumma e kon suñu borom ighfir lii jibbi alhamdulillah boroom bi maa ngi lay ñaan nga daal di may jéggal jiddi jiddi la bi kasril jiim mooy góor góorgóorlu bi may góor góorgóorlu ci mbir ah waaye ndeke sama góorgóorlu googu ndekete defe naa deme ni nga xam ne mooy na ko bëgge waaw Allahu akbar la nga xam ne ba ma koy def ak dama cee def sérieux góorlu ci def ci lépp waaye ah nekkul loo gërëm waaye loo xam ne dama koy def damaa ànd ak fulla voilà <laughs> wa waaye tamit la nga xamante ne ba ma koy def te du noonu dama ci doon genre folaane woon daal waaw waaw di fo waaye nag la may fooy nag baaxut waaw mooy la nga am fulla ak la nga xam ne amoo ci fulla ñaar yépp la koy tukki taru noonu yàlla nag ma ko jéggal wa xata'i wa amdi maa ngi lay ñaan nga daal di may jéggal yi mooy yi nga xam ne wuute naa euh, wuute nag lu euh, jub ci samay mbir ay njuumte la wa amdi ak yi nga xam ne moom maa ko tey <laughs> waaw yi nga xam ne moom ba nga koy def yaa gën a bàyyi xel ne lii yàlla da koy tere de waaw xata mooy loo xam ne njuumte waaw jamono ji nga koy def c'est pas que c'est amaana xam wala xam ba nga xam ne kii la bu fàddu sa xel teewul ci yow wala loo xam ne bëggoo ko woon def muy ak njuumte waaye euh, am bii nag mooy woo xam ne moom maa ko tayaatoo moom <laughs> man maa ko tay man jaam bi daal di koy liggéey daal di koy def wa wa am bi léegi mu daal di ciy teg ne wa kullu zalika indi te lii nii yépp nga xam ne du yi mat yi ñu war ci sa xaq ak borom bi tabaraka wa taala loolu ci man lay jóge waaw ndax lu yées loolu euh, jaam bi na seet boppam waaw bu mu tuumaal dogal bu mu tuumaal boromam naan borom bi daal moo bind lépp quoi déedéet dellul ci sa bopp neel ci man la waaw kay boo waxee lool borom bi ne la déedéet sama jaam man maa ko bind waaw maa ko bindoon ci yow jéggal la waaye boo ñëwee naan yàlla la danaan la déedéet yow yaa ko def te responsable nga te tee yaa ko tey kon wa kullu zalika te ma fi tudd yépp indi lu nekk la ci man loo xam ne ci man la tukkee kon nag di la ñaan yépp waaw léegi nag mu daal di ciy deg mu ne allahumma ye sama borom yaghfir li ma qaddamtu wa ma axartu borom bi yàlla nag ma jéggal li nga xam ne jiital naa ko ci lu wuteeg ni nga bëgg wa ma axartu ak la nga xam ne moom laa mujjeel li ma mujjeel tamit ci li nga xam ne dëppoowul ak sa sa namm ak sa bëgg-bëgg wa ma waaye it li nga xamante ni nii mooy maa ngi ñaan nga jéggal ma yi nga xam ne moo koy def ci cache en cachette laa ko def ci nëbbu ci ak Euh, yellu wama a'lamtu ak li nga xamante ne bu ma koy jëf dama koo jëf mu nekk loo xam ne lu ne fàng la waaw waaw lu ne fàng mu léegi wama anta a'lamu bihi minni ñëwaat ak li nga xam ne yaa ma ko gën a xam waaw waaw yi nga xamante ne nii yow xam nga ko te man xaw ma ko ci sama bopp yoo xam ne def naa ko antal muqaddim ah borom bi yow de yaay kiy jiitalaate yaa jël sa yenn ci sa jaam yi ci sa mbaaxu kese mahdukal euh, euh, fadlukal mahd daal di leen jiital waaw waaw kon antal muqaddim yaa ki jiital tamit sama xeet bii di yonent bi sallallahu ci kaw yeneen xeet yi même bu dee ñoo fi njëkk ñëw moo tax xadiis yi na Abu Hurayra ba <laughs> nahnul aaxaru nahnul aaxiruun as-saabiquun yawmal qiyaama ñun ñoo mujjee ñëw xeet yonent saa ñoo mujjee feeñ jamono mais ñooy féete kanam yawmal qiyaama allahu akbar borom bee ñu ko def nag lool du ci suñu de déedéet mbaaxu borom bi la bu mu jaarale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam antal yow de borom bi tabaaraka wa yaay féetale kaw ku la soob waaye wa antal muaxir yow yaay ki nga xamante ne nii yow yaay féetale gannaaw ci sa maanu ku la soob nga bàyyi ko mu torox nga bàyyi ko mu nekk ci ñu suufe allahu akbar waaw waaw waaw mu ngi noonee léegi euh, loolu après nag loolu mooy ñaan bi mu ne wa anta ta yow mujjéelu mbir ala kulli shay'in qadir ci lépp nga am kàttan Allahu akbar Allahu akbar mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu ak al Muslim Abul Husayn ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy non imaam waaw ah, ñoom ñaar ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar doon nga ko solo ñu ne la noonoo seen sëriñ imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahimahullah daal di woon na koy solo lu jiitu ñoom ñoo gesee ko solo imaamul Buxaari ñaari bërëb la ko ndi kitaabu da'awaat baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma axxartu ak kitaabu da'awaat baabu qawli nabi sallallahu alayhi mooy même kii bi la même buntu bi daf leen a tegale voilà daa teg ci tegu ñu taqaloo voilà kon nañ gis ñaar yooyu al imam al hafiz al Bukhari rahimahullahu ta'ala kitaabu da'awaat baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Daawud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz siiwe woon ci Bundaar rahimahullahu ta'aala sëriñ waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abdul Malik ibn Sabbaah mu ne kii nettali mooy Abdul Malik ibn Sabbaah di Abdul Malik ibn Sabbaah al-Misma'i Abu Muhammad as-San'aani al-Basri rahimahullahu ta'aala ah, ah, rahimahullah moom qaala mu ne haddathana Shu'ba bon am na ay wax nag yu ñuy wax ci moom nii mais bon yooyu nañ bàyyi boo demee ci ñoom al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ak ñooñu diñ ko gis ci al-Fath qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullah di amirul mu'minin rahimahullah gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn àddina l'an cent soixante rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom Shu'ba an Abi Ishaq mu jël ko Abu Ishaq bi Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i al-Kufi al-Hamdani as-Sabi'i al-Kufi rahimahullah nekkoon centenaire gane àddina l'an vingt-neuf eh, génn àddina ci xilaafa Sayyidina Usman génn àddina l'an cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi moom man ibni abi Muusa mu jëlu ko ci doomu benn abu Muusa ne ah <laughs> kooku mooy kat non leer na <laughs> abu Burda la <laughs> yeneen riwaay ñoo koy leeral waaw ah, ñu jëlee ci doomu abu man moo ne woon kuufa kooku gisoon nañ ko bi abu Burda abu Burda ibn abi Muusa al-Ash'ari ah waxoon nañ la turam dañ cee wuute ñii ne xaaris mooy xadiis Seydina Ali bi moom moo ko jële woon ci moom dañ gisoon bi euh, ci jataay yee ñu génn moom Abu Burda mii la woon moo doon doomu mooy mooy euh, xadiis biñ gisoon 1473 euh, wa an Ali radiyallahu anhu annahu qaala qaala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam qul allahumma ihdini wa saddidni moom mii moo ko jële woon ci Seydina Ali ibn Abi Talib muy abu doomu Seydina Abu Musa al-Ash'ari ne woon juge moo ne woon juge après Shurayh al al-Qadi kon eh, yoon nañ la ñii nee nañ Amir la tudd eh, ñii ne muku al-Harith ñii Abu Burda la tudd waay rahmatullahi alayhi eh, génn àddina li nga xamante ne mooy lan cent am na nag ñu ba cent ay wax la rahmatullah alayhi abi mu jëlu ko ci baayam di sayyidina mawlana Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Abu Musa al-Ash'ari at-Tamimi al ash'ari al basri ak kuufi moom nag tamit dañu wute kañ la génn entre am nañu ne quarante deux ba cinquante trois euh, am nañu ko wax wallahu ta'ala a'lam an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a rabbi ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li khataayaya wa 'amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir wa anta ala kulli shay'in qadir voilà léegi après mu teg ci juste beneen bi nga xam ne moom la ci teg mooy al imaamu euh, Abu Musa al-Ash'ari ah ki imam al al ki al Bukhari rahimahullahu ta'ala hmm? mu ne daa mooy même bi ñoom la ci haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu indi seexu kim jële hadis bi <laughs> du seexu ñoo bokk nday ak baay <laughs> mais mooy ñoo bokkul <laughs> ay xarita ñoon ñoo bokk bés bu ñu ñoo bokk at mu ñu juddu bokk at mu ñu génn àddina ñoo bokk ay sëriñ bokk ay taalibe <laughs> daanaka xam nga Muhammad ibn Bashar liñ muy Bundar beneen Muhammad bi nga xam ne ci waa sëriñ waa sitta muy Muhammad ibn al-Musanna mu ne haddathana Muhammad ibn al-Musanna di Muhammad Qays ibn Dinar al Abu Musa al si yowoon az-Zamin moom même at yi la rek li Muhammad ibn Bashar cent soixante la gane àddina génn àddina la deux cent cinquante deux te ñoo bokkoon fu ñu dëkk mooy Basra rahmatullah alayhi moom it sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Ubaydullah ibn Abdil Majid ah, Ubaydullah ibn Abdil Majid mu ne moom moo ko nettali di Abu Ali al-Hanafi al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la deux cent neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Israa'iilu mu ne ki ñu nettali mooy Israa'iil di Israa'iil ibn Yunus ibn Abi Ishaaq Amr ibn Abdillah as-Sabii'i wala Abu Yuusuf al-Hamdaani as-Sabii'i al-Kuufi gane àddina la cent moom moom daa xawoon a gàtt fan <laughs> parce que cent ba cent soixante soixante <laughs> <laughs> mooy bon waaye loolu mooy moyenu âge xeetu yonent may saasaan entre soixante soixante dix ans la waaw même bu dee ne léegi gars jàpp waaye soixante ans loolu est ce bari na ñu ne waaw par rapport ak ñi fi doon nekk bu njëkk ay jamonoy Seydina Nuux ak ñooñu ñooñ ñooñu pon kii foofu alayhi salaatu wassalaam ñooñu ay ñooñ ñooñ ay ay jëm kaw lañ doon dund ñenn ñi di jege junni ya <laughs> tellement bari <laughs> waaw kon ñun nag saay ay soixante soixante dix ans ah. voilà moom Israël euh, <laughs> nekkoon borom xam-xam bu rëy maam ji ci maam ji la ko jëlee xam nga Yunus waxoon nañ la ko Yunus mooy baayam Yunus di doomu euh, Abu Ishaq voilà moo doon wax ne ñu laaj ko xadiisu baayam moom Yunus bi euh, Abu Ishaq mu ne laaj leen Israël laaj leen sama doom ji moo ma gën a takk <laughs> moo ma gën a takk xadiisu saa baay yi de <laughs> waaw loolu moom mooy tamit ak tawaadu wàcce sa woppu quand tey xamal boroom gëneel ngëneelam même bu dee sa doom la ah laaj leen sama doom ji kat moom moo ma gën a maîtriser masala bi voilà waaw xam nga kooku daa suub doom ji ci loolu <laughs> waaye bu dee yow boo nee ci xam-xam bi bàyyi doom yi ñu nekk ci euh, PlayStation yeeg jeux ah baax na <laughs> ba màgg nga seet ah xanaa mu seeti ko feneen de boroom bi taw féexal ko muuti xam-xam feneen mais yow moom bu dee yow ak yow moom moom kii waruloon a xam dara moom <laughs> de defoo fi tous soo boo nga ne waaw moom léeg-léeg day gis affaire contradictoire waaw waaye yoo xamante nii day bëgg diine day kii day jàngam waaye doom yi alaa yi waaye ñu ngi beneen côté ñoom daal boolewu leen ci dara ñoom alaa léegi xaw ma dama naan kii mu bëgg na doomam yi buñ màggee mel ni moom wala bëgguñu ko waaw <laughs> waaw boo ñëwee mel neen ni ba pare sa doom yi nga leen ni solali daggit tey muurul leen solali daggit mais yow loo bëgg sa doom yi buñ màggee mel noonu di soli daggit wala comme yow <laughs> ah parce que affaire bi yëpp loolu la <laughs> le suñ sëriñ waxoon wa ndaw sax <laughs> looloo yàgg sax loolu ko ëpp na fekk moom doom yi la solal loo xam ne yu yu gàtt quoi ñu dem seen kër nag sëñ bi di ko wax quoi di ko di ko en garde ci yooyu naan ko mais yow Euh, fekk bàyyi jaa nga fa ak ndaw fi ah ak jëkk ak jabar yi maanaam ko mais yow yow kii noo ko mën a solo yi maanaam ko maanaam moo daan waaye bu nekkee mag dina euh, mu ne ko kan moo la bo boo bëggee mu mu muy solu sol bu jot bu nekkee gone nga koy tàmmal mais bu tàmmee leneen nga foog nga day nekk mag di solu mu naan ko si ndax man nii <laughs> maa ngi noonu <laughs> xamatuma nag exactement parce que loolu dafa yàgg xaw ma sëñ naa ko waaw mais looloo tax yow sa solin tamit des na <laughs> foog naa <laughs> moo moo taxit yow tamit sa solin des na même bu dee yaa ngi góorgóorlu mais des na ah voilà mooy loolu noonu nit ñi mooy yu contradictoire yooyu kenn xamul ni mu demee waaw mooy euh, ñoom Israaïl ñii ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq këru xam-xam la waaw Abu mi bàyyi Yunus Yunus te te Abu Ishaq daanaka euh, sët ci moom moom moom moom daa fa takkoo woon ak moom waaw moo tax xataa ñoom Soba ñoom kii boog ñoom euh, Sufyaan ibnu Sa'id ibnu Masruq as-Sawri rahimahullah al-Kufi waaw <laughs> kilifa gu mag même moom boroom xam-xam yi dañ naan bu dee moom dafa wuteeg Israaïl ci xadiisu Abu Ishaq Israaïl la ñuy féetale kaw waaw tellement parce que Israaïl il était euh, vraiment euh, euh, ku garaaw la woon quoi <laughs> voilà kon loolu liñ la doon wax mooy nit nit boo nee ci lu baax da nga ciy nekk li tax baay ji Yunus buñ ko laajee xadiisu baayam mu ne ah laaj leen Israaïl muy doom ji ndax moom daana moom moo ma gën takk xadiisu saa kon loolu lu ama am solo la kon euh, imaam mu kon euh, buñ ñëwaatee ci bi haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qaala haddathana Ubaydullah ibn Abd al-Majid qaala haddathana Israa'ilu rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Abu Abu Ishaq kan mooy Abu Ishaq <laughs> moo jur baayam <laughs> Ishaq Yunus boobu moo jur Israël kon nag mu ngi noonu wala rahimahum wuteyana waaye yow ah <laughs> ah amoon na frère am nga Israël frère bi tamit ponkal la woonaa ah, muy Isa Isa ibn Yunus Israël ibn Yunus ñoom ñëpp ay ponkal lañ woon voilà mu ngi noonu <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonee ah euh. Euh, euh, te même même kii Shu'ba loolu doon wax comme li Yunus doon wax Shu'ba euh, Hajjaj al-Anwar nee na dañu ne Shu'ba muy amirul mu'minin waay yaa ngi imaginer moo njiitu way ngëm yàlla yi ci xam-xamu xadiis titre boobu mooy titre ba nekk ca kaw xam-xamu xadiis titre ba ca nekk ca plafond ba ca gën kawe mooy amirul mu'minin te moom mii moom lañ ko njëkk a wax daanaka waaw moom Hajjaj al-Awar nee na dañoo wax Shu'ba ne ko haddithna hadith Abi Ishaq ne ko waa euh, Shu'ba doo ñu nettali xadiisu jàngal xadiisu Abu Isaaq yi mu ne ah salu anha Israa'il minni <laughs> mu leen dem leen ngeen seet Israa'il la laaj leen ko Israa'il de parce que Israa'il moom moo ma gën a xam xadiisu gën a dëgër foofu dem leen seeti rahimahullahu taala kon israilu qaala mu ne hadathana abou ishaq kon muy abou ishaq gis nañ an abi bakr ibn abi moussa wa abi bourda kii mu andi beneen doom xam nga fee dane ci doom boo xaman benn doom abou ishaq euh, ki euh, abou moussa fii mu andi ñaari doom an abi bakr ibn abi moussa muy abou bakr ibn woon ñii no amir di frère abou bourda moom nag mu ngi génn àddina la cent six mu ne moom la ko jële Abu Bakr ibn Abi Musa wa Abi Burda Abu Burda moom nekku fa di wax naan euh, Abu ibn Abi Musa parce que Abu Burda daa siiw mais Abu Bakr bi bu newul woon Abu Bakr Abdullah ibn Abi Musa moom il n'est pas très siiw comme comme comme frère bi non waaw moom siiwewul noonu comme kii wi quoi moom itam nekkoon na juge moom Abu Bakr waaw jamonoy al-Hajjaj newoon na Euh, juge foofule fa nga xamante ne mooy euh, Kufa voilà ah kon mu ngi noonee wallahu taala alam hmm? ah, kon nag moom kon wa Abi Burda moom gis nañ ko sax ahsibuhu Musa jàpp naa ne takk naa ne dañ ne ñoom ñaar ci Abu Musa al-Ash'ari nañ ko jëlaan nabi sallallahu alayhi wa sallam kaana yad'u allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khataaya wa amdi wa kullu dhalika 'indi voilà mu ngi noonu kon gis nga lii mooy li nga xamante ne nii ah, ah, mu ngi noonu ah? Ah, ah, ah wallahu taala alam léegi nañ xool imaamu muslim moom nan lu gonde mooy abul husayn rahimahullahu taala moom mu ngoon di kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu ta'awudh min sharri ma amil wa min sharri ma lam ya'mal mu ne haddathana ubaydillah ibn mu'adh al-anbari mu ne nettal nañu sunu sëriñ di Ubaydillah ibn Mu'adh al-Anbari di Ubaydillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ibn Hassan ibn al-Hurr ibn Malik ibn al-Khashkhash al-Anbari at-Tamimi al-Hafiz Abu Amr al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 237 rahmatullahi alayhi hmm? eh, moom mu ne haddathana abi bakan mooy ba Mu'adh voilà muy Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr Abul Musanna ndax parce que Ubaydillah dafa amoon frère bu tudd al Musanna tamit voilà mooy Musanna ibn Mu'aaz ak Ubaydillah ibn Mu'aaz voilà rahmatullah alayhima moom nag seen baay di Mu'aaz ibn Mu'aaz mu ngi gane àddina cent dix-neuf àddina cent quatre-vingt-seize rahmatullahi alayhi moom nag moom qaala mu ne haddathana Shu'batu gis nañ ko sànq an Abi Isaaq gis nañ ko sànq Abi Burda ibn abi musa al-ash'ari radiyallahu anil jami' an abihi abu muy abu musa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa xata'i wa amdi wa kullu dhalika indi allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhkhiru wa anta 'ala kulli shay'in qadir voilà kon euh, mu ngi noonee wallahu euh, taala alam kon xadis bi nii la ñëwee muy xadis boo xamante ne ni da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay indi ay mbir yoo xam ne di saxal li nga xam ne mooy moom li mu nekk première jaamu yàlla waaw te jaamu jaam ci ganamu boroomam saa su ne day yëg day xam ne am na ak wàññeeku wàññeeku koo xam ne ci moom lu féete côté am na loo xam ne mooy lu ak fu man di lu ko borom bi gën a woon boppam muy gën a xam ne matalul dëgg dëgg xaqu yàlla dëgg parce que borom bi du ko ñuy peek du ko ñuy daj te lu muy gën a xam ci borom bi xam ne lam defoon démb ak lim def léegi nii sax li ko borom bi wan ci cerce bi gis na lim defoon cerce bi ko jiitu woon te lool mënoon na koo gën a perfeer par perfectionné gin koo matal ba ci kaw noonu nag yooyu yëpp nag da ciy ñaan nag borom bi daal di ko ci jéggal waaw taxawoon nañ fi taxawate fi kii li nga xam ne lañ naan ndax yonent euh, liñ euh, li comme euh, li li yaghfira laka allahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara taxawoon nañ ci lool ngir boroom bi daal di inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara hmm? ne ñun ñoo la ubbee ubbee gu gi ngir boroom bi jéggale li nga xam ne moo jiitu ci say bàkkaar ak li nga xam ne moo mujj loolu taxawoon nañ ci te ne loolu bu ko kenn déggee comme li nga xam ne ñun moom lañ xamee bàkkaar voilà waaw mu ngi noonu wallahu taala alam ndax yeneen ci alayhi salaatu salaam ma'sumuuna la borom bi da nee na ñoŋal ci ñuy def ay bàkkaar am na nag ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañu naan Euh, bàkkaar bu mag mën nañu ko def mais rëcc rëcc mën na leen a dal waaye yàlla du leen ci saxal waaye loolu lu nekkul lu gën a dëgër loolu nekkul lu gën a dëgër boroom euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yeneen yonent yàlla mu saa saa li ñu def tuddul bàkkaar dëgg la boroom bi da koy woowe bàkkaar waaye dëgg dëgg boo ko seetee xam ne lii nii du bàkkaar waaw taxawoon nañ ci wax ci comme ne mille fois moo tax may hésiter ñi est-ce que jar na taxawaat voilà que ñoom euh, li nga xam ne moom la boroom bi di woowe bàkkaar ci ñoom ah wa asa aadamu rabbuhu boro aadama daal dinay mooy boroom waalan mooy mooy ah borom bi kat nee na saa yow ma ne ma ne la waaw borom bi mooy boroom noonu la ko tudde waaye dëgg-dëgg boo xoolaatee ci biir mooy mbir la moo xamante ne nii comme li Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon leeral ci jawahirul maani te ñaari mbir mooy taxaw ñaari cas euh, ku mel ni euh, borom al Ibriz tamit euh, si ma mémoire est bonne Cheikh Abdul Aziz lu jiitu woon daal di woon nay wax wax ju mel noonu ad-Dabbar di turandoo maam Abdul Aziz bu Seydi alxaaji Malik alayhim ridwanul Malik kene day am ñaar yu taxaw borom bi daa am yoo xamante ne nii ay xew-xew yu am la borom bi du ci wax dara du ci da leen di bàyyi ñu agir sauf que comme que ñoom dañoo isma protection boo xam ne day tax mënuñoo def bàkkaar la ñuy def mënul tudd bàkkaar borom bi mën naa xaare nag ci ñoom ñu def la nga lu gën a kawe la gën a kawe ñoom fekk ñu def leneen li nga xam ne tamit lu baax la borom bi nag daal di leen yedd ci loolu comme ci abasa wa tawalla comme liñ doon wax loolu tamit leeraloon nañ ko c'est comme loolu est-ce que loolu bàkkaar non waaye sauf que borom bi leneen la doon xaar te mooy li mu ko wax ne ko ñee moom de toute façon wa ma alayka alla yazakka ak yu mel noonu waaw ne ko loolu kallaa bu ko defati loolu mooy ça ne veut pas dire li ñu defoon baaxul woon déedéet waaw aliyasu billah mu ngi mel ni ci wàllu prisonnier Badar yi ñi nga xamante ne nii ci la leen borom bi eh, ci la yeneen saa salaam ànd ak waxu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mooy ñu laaj leen li nga xam ne mooy diya ñoom prisonniers yi ñu joxe diya te ñu bañ leen a faat comme li Seydina euh, Omar radiyallahu anhu waxoon waaw waaw loolu euh, euh, loolu noonu par exemple ça pas dire que le fait que loolu ñu defoon daa nekkoon loo xamante ne ni bàkkaar non mooy borom bi da doon xaar li gën a kawe mooy doon ñu doxal li Seydina Omar wax waaye sinon après dana leen eh, fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha inna allaha ghafurur rahim voilà waaw ma kana linnabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim lawla kitabun min allahi sabaqa lamassakum fima axadtum adabun azim fakulu mimma ganimtum halalan tayyiban wattaqu allah inna allaha gafurun rahim yaa ayyuhan nabiyyu qul liman fii aydiikum minal asraa in ya'lamillaahu fii quluubikum xayran in ya'lamillaahu fii quluubikum xayran yu'tikum xayran mimmaa ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallaahu ghafuurun rahiim lañ defoon loolu la mujj def sharia mooy loolee xalaat seen Abu Bakar boobu yeneen saa sam àndoon borom bi ne nag waru ngeen woon a def loolu mais loolu la def sharia après waaw prisonniers yi du ci l'islam que ne yow léegi da ngay ñëw possibilité bi am benn kese la mooy faat leen non mooy man ngeen leen laaj loolu te loolu taxawoon nañ ci ghazwatu Badr njàngat ya walillahi alhamdu wal minna kon loolu lépp pour wax ne. mooy boo gisee fii allahumma ighfir li xati'ati wa jahli waaw waaw ci cadre boobu lay dugg mooy yi nga xam ne ricc ricc yi nga xam ne boroom bi mu ngi doon xaaral gën kawe ñoom ñu def loo xam ne nag du bàkkaar waaye ci ñoom dañuy considérer ne loolu ak wàññeeku wàññeeku la ci seen digganteeg seen borom ba ñu ciy ñaan jéggal wa jahli ak li nga xam ne mooy cëy bu ma xamoon ne la nga doon xaar ci man moo doon lële kononte kon lool laay doxal <laughs> ma doxaloon loolee wa jëf li ndax ñaari pro ñaari mbir la yoo xam ne yëpp a baax waaye borom bi da doon xaar ñu jël bi gën a baax waaw yaa ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla allahu lak é eh, yonent bi alei salaatu salaam lu tax ngay privé sa bopp di xañ sa bopp loo xam ne boroom bee la ko dagana waaw lu mel noonu mooy comme yu mel noonu waaw wa israafi fi amri loolu nag yii yonent way saat saat digganteem ak boroomam la dëgg dëgg mbir mu mooy moo boroomam a ko xam waaye yonent way saat saat sharin la tamit te mooy royukaay bi te doomu aadama ak def njuumte ñoo dëkk bu ko defee it waa xeetam di ko royaale ci lii ak foo man di tollu wax nañ la amul kenn ku jomb di wax wax yii di ñaan ñaan yi kuñ naan non moom nag daa àgg foo xam ne dépassé ne yii quoi déedéet loolu amul parce que képp kenn yonent saa salaam mooy sa sang te mooy ñaan yii te borom beeg ko digal ci digalu borom bi la nekk ci jaamu yàlla te jaamu yàlla la kon gëneelu suñu la kaaleeg suñu buntu gëneelu ñaan yii ak foo man di toll di reconnaître ne yow sa taqsir sag wàññeeku sag gàttañ lu am na lu des ndax borom bi wa ma qadarullah haqqa qadri waaw wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyaama waaw kon nag mu ngi noo noonee quoi natt boroom bi dëgg-dëgg natt ko loolu moo tax saa su ne da ngay am ressentiment te mooy dëgg que ne am na lu des loo man di def moo tax nit ko du dem ba ne ah, man nag j'ai assez jaamu yàlla j'ai assez sant yàlla j'ai assez astaghfirullah j'ai assez nangam ak nangam kon nag léegi c'est bon man daal damaa war a tëdd rek di xaar léegi nag mbir yi di ñëw borom bi léegi na yi di ñëw na déedéet yow yay kan yow <laughs> ah, wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni ak nga xam ne yaa ma ko gën xam ci saa waaw waaw allahumma ighfir li jiddi wa hazli boo gisee ñaan gi contraire yi al al wa wal hazl jidd mooy li nga def ak full ak l al hazl mooy li nga xam ne foog nga ko doon defe ah xata yi li nga xam ne ak njuum la wa amdi ak ma tay ah mu ne wa kullu mooy lii la yoo xamante ne yoo def ci sama biir la yu mën a la waaw waaw bu dee li nga xam ne ñun le commun du mortel li ñu xamee njuumteeg yooyu loolu eh, borom bi da cee ñoŋal yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam waaw bu dee ñun jaam yi nag lii yëpp mu ngi ci suñu biir kon nag borom bi jéggal ñu ko waaw moo tax as-sitru an uyubi borom bi da leen a suturaal ba mënuñoo def ayib yi waaw waaw kay. allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma axartu te la wax ci aay biñ la wax sànk li yaghfira laka allahu ci suuratul fath voilà ngir borom bi jéggal la li nga xam ne moo jiitu ak li mujj ci say bàkkaar wa ma asrartu ak li nga xam ne moom laa def ci secret wa ma a'lam ak li ne fàng wa ma anta a'lamu bihi minni ak li nga xam ne yaa ma ko gën a xam mu ñëwaat ñaari yoon ndax am solo gum am ndax nit loo xam-xam borom bee la gën a xam sa bopp waaw wa ana ah wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid te ñun ñoo gën a jege jaam bi buumu xolam antal muqaddim waaw képp ku jiitu borom bee la jiital képp koo xamante ni am nga dara fa yàlla jiitu ba ci mbiru àddina waaye bi li àllaaxira borom bi moo la jiital waaw ngëneelu yàlla kese la du sa góorgóorloo ah yow daal da nekk koo xamante ne nii manul woon a demee nii déedéet non non la rek ngëneelu yàlla la kese moo tax dee ko wane wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kanta ah li nga xamante ne nii mooy sa xéewalu dee ko waxtaane yel waxtaane ne ah waaw mbir yii di delloo jaami ci yàlla loolu mooy tarbiya gi mu mat te yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la doon tarbiya saxaaba bi noonu la leen yare waaw e, xar baax bu mu def danaan lii borom bi la ah la mboxoon ndaw sa borom daam sajja bañ jëloon ndoxam utiliser ko ba pare arme bi yëpp utiliser ko te baag bi yi na fees ñaari baag yi mu ne ko ndax dañoo wàññi sa ndox ndaw si xool ne ah dara wàññeeku ci moom daa mel daa gën a bari sax mu ne ko walakinna allaha saqaana waaye borom bi moo ñu naan dal wàññiwuñ sa ndox dara waaye yàlla waaw akbar kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw kon nag mu ngi alam kon wal wa antal muaxir waaye it ku desandi ca gannaaw ci sa maanu te nga ko seetaan mu desandi gannaaw kon nag loolu la <laughs> hein kon loolu la moom solo quoi allah allahu akbar moo tax léeg-léeg nit dina des ci ginnaaw nekkul ne daa bon daa bëgg bon rek léeg-léeg parce que yàllaa ko seetaan boroom bee dugalagul loxoom ci ay mbiram kese waaye bis bu ko ci dugalee leen mu soppeeku lu gis gone koo xam ne ak gars yi dañuy jéem a yar lu nañu essayer ça ne marche mu ngi dévier rek waaye dañuy jekki benn moment ci dundam rek mu tegu ci raay bi rek jeex na gars yi naan ah, sa waaye de man de ni mu soppeekoo waaw laa kii ku mën a won dina soppeeku du ma ko gëm waaw mooy ci ñaari côté yëpp ndax borom bi mooy def ndax innal quluba quluba bani adam doom baara adam yi dañoo nekk ci benn ci diggante dañoo nekk ci diggante ñaari baaraami borom bi mu leen di jàllar bi comme ko ne comme niñ ko ci gise kon hadis bi am na solo nañ ko jàpp boole ko ci ñaan yu ama am solo yi nga xam ne al imam tànnal lañu ko indi ko fii ci Riyad bi euh, jazahullahu xayran bii di ñëw ñu gis hadis bu xaw a niroo moom euh, waaye beneen bu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arda النهار الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin